jubluwaay mooy am nga dayo ah am nga mooy yow Seydina Omar am na kum la te am nga tamit jubluwaay ci moom waaw léegi damaa bëgg nag inda hada amir ci njiit bee <laughs> aliye buñu aliye bu na ko inda amirul mu'minin ma <laughs> yow de am nga jubluwaay ah ci ki nga xam ne mooy amirul mu'minin mooy jiitu euh, <laughs> jullit ñi am nga ci moom ab ab ab jubluwaay am nga daal loo xam ne loo xam ne moom am nga ko ci moom genre faveur ndax niñ ko jegee jege giñ ko jege léegi est mën nga ma koo laajal audience mais moom au lieu mu ne ko inda amirul mu'minin mu naan ko inda hadal amir waaw ci njiit bi parce que moom moom ci boppam ñebe la moom ñebe la moom ah non oui c'est un grand guide pour moom wa sayyidu bani Faza'a mooy sànq waa banu Faza'a moom noonu noonu noonu lañ ko jàppee waaw ah day jàpp amir la day amir waaw c'est un amir moi aussi je suis un amir. lu nekk amiraani kese léegi maanaam am nga yow daal am nga jubluwaay ci amir bi inda hada al amir léegi nag fasta'din li alayhi xam nga léeg-léeg nga dajeeg mag ñoo xam ne lii lañ mel de mooy ñoom li leen ñoom liñ bëgg lañ ñoo kantaa ndax eh, nañ ko waxe wax ju xaw a kii mooy ñoom doonoo yooyu seetuñ yooyu ay lan la teggin yi wax yooyu ñoo ñoom jàpp nañ ne ni ñuy waxe mooy teggin waaw ah <laughs> na affaire yi nañ bàyyi nii parce duggee ci yeneen parce que dama fàttali beneen mag magum arab moo xam ne Quraysi la woon moom <laughs> muy Maxrama <laughs> mais nag bàyyi na parce que maxram moom beneen affaire la moom it radiyallahu ay saxaaba yu tedd la ñu mag mais mooy li ma doon wax ca kaw kaw suñu borom moo leen feeñale nii <laughs> <laughs> kay maxrama radiyallahu anhu moom it soreewul woon ak oyay la la ilaha illallah ñëw na doom ji hee <laughs> duggal ci biir nga ne yonent ba ne saa saa nga ñëw fii fekk si ma doom ne eh. <laughs> ne ko eh bàyyi <laughs> ma ma ne duggal ci biir ñëw ba ci buntu kër yonent ba ne saa saa buntu néeg bi au lieu mu mu yëg lu dugg nuyoo assalaamu alaykum kii mu ne doom bi duggal ci biir nga ne yonent lay saa saa fii fekk ci ma fii <laughs> doom ji ne it mais bay <laughs> nga <laughs> mu ne ko mane moom du ko rëy te du kii xaw ma waaw moom rëyut demal mu woo mu ñëw fii dama ko gis naka la yonent lay saa saa dégg baat bi rek gaaw génn rek daw rek waaxu waaxu ni mu gën a gaawe la waaxu kay agsi ne ko waaw baxaraw andil ko ba bagage yi mu doon ut si muy kado yi mu dégg ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kat am na kado yu fi ñëw mu ngi koy séddale loolu la ne woon doom ji ànd la xam ni mel taxoon na moom ba muy séddale tegal nag posu maxrama fee di xam ne ne moom bés bu déggee ne mu ngi séddale maxrama moom kenn du ko jëkk ñëw <laughs> <laughs> la ilaha illa allah moo tax non non affaire yi daal <laughs> moo tax loolu ba buñ ñu nee di kii duñu avancé léegi nañ bàyyi noonu léegi buñ waxee ci dara ci ci ci bu mel nii wax yooyu ah ah kon a d'accord nañ ci lool <laughs> aywa on avance allahu akbar waaw nañu yow allahu akbar loolu mooy sunna yeneen tuwaay saa saa ñoom bu ñu ma doon am lu leen yéem wala lu leen reetal dañ ne allahu akbar ah sant yàlla. Ah, ah léegi moom gars yi moom fii ci tugal moom gars yi bala ne allahu akbar dañuy surtout ci mbedd mi dañuy xool gauche ak droite <laughs> eh, allahu akbar gars yi <laughs> nasaraan bi daw <laughs> walla iyaazu billaah xoolal kàddu googu rek gën a màgg gars yi mu ko léegi kon nañ jàll ci mahram non pas mahram moo yooy na radiyallahu anhuma kon mu ne ko yabna axi laka wajhun inda hada al amir fasta'zin li alayhi é yow sama doomu mbokk <laughs> yow de am nga ab ab ab ab jubluwaay ab dayo te njiit bee <laughs> léegi nag ñaanal ma fa ndigal ñaanal ma ko ngir ñaanal ma fa audience léegi fasta'zin Amr ibn Qays radiyallahu anhu comme ni ko bàyyi tëxam bii waxe ñaane sax ko ah alxurru daal di dem ci Seydina Omar yëgal ko mbir mi yëgal ko ne ko kat ah sama bàyyi tëx yey na de daf ñëwoon euh, ci man la dal daa bëgg dalaa bëggoon a gis waaw dalaa bëggoon a gis mooy daa bëggoon audience léegi fa adina lahu Umar Seydina Umar radiyallahu anhu daal di koy daal di koy eh, jox ndigal ne ko waaw man na ñëw man nga ko wax ne libre naa mën na ñëw <laughs> moom nag bokku ñoon comme ñun suñu façon yi nga xam ne nekk naan mais ko dama occupé quoi non non non <laughs> te xam na xam na ko wax naa la sànq <laughs> Seydina Umar ci boppam yéen mi yam doon def ci yonent bi sallallahu alayhi mu nga ko Xunayn xam nga woon la mais ñoom bàyyi nii bokkoon nañ ca ña doon sonal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan ko gaawal séddale suñu màng mi waaw. Ji'irraana laata mu koy séddale déggoo dañ koo kii ba puus ko ci garab ba puus Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci garab dañ ko ci garab gi ku nekk di xaar Yonent bi sallallahu alayhi wasallam séddale ñu suñu màng bi on est ne ci loolu. ba pare sëy naa war daje laale naag moo xam na xam naag moo am na expérience ak moom sëy naa Abu Bakar xam na ku yooyay na dëgg-dëgg <laughs> mu ne ko waaw mais teewul loolu taxul mooy eh non non non yii paa boobu noonu non non yooyu na moom ay problème rek la may indil quoi non ne ko non non non xoolal wala mu bañ ko wax loolu ne ko non ne ko man da nekk déedéet waaw loolu mooy jiit waaw. te eh, la bu ñëwee waxi kilifa araab lay wax de <laughs> mais yooyu mu ne ko w na ñëw man nga ko wax mu ñëw fa adina lahu radiyallahu anhu falamma daxala xaal <laughs> <laughs> mi nga xam ne ci la dugg mu mu ñëw ak si moom daa ñëw rek non nuyoo moom dina ko def mooy duñ ko wax mais mooy nuyoo dina am léegi rek mu commencé nag li ko fi indi waaw <laughs> dafa dugg rek naa nuyoo salaamaaleykum rek dugg ak si rek commencé waaw amul sax ay ki rek dugg ci mbir mi kay na ko ibn al-Khattab <laughs> <laughs> yow ibn al-Khattab <laughs> ha fa wallahi maa ngi wat ci yàlla man ooyey na yow mii laa tontu na la doo ñu jox lu dul <laughs> yow doo ñu jox jox yu duun di ñu jox ay touchement ay di ñu lu duun doo ñu ko jox ah doo ñu jox lu duunaa ah. wala tahkumu fiinaa bil adl te en plus yow doo acte ci ñun ci dëgg ah ci justice yow jo doxaloo ci ñun ñu xam ne mooy mooy yoon doxaloo yoonaa ah. waaw ibn al-Khattab way ah lii mooy lan yow laa tontu fa wallahi wat naa ci yàlla maa tontu nal jazz yow doo ñu jox lu bari ci alal yi alal yi ñi nga xam ne ñu ngi ubbi dëkk yeeg ak affaire yooyu ak. zakat ak yi ñuy joxe yi ñuy tuuse diwaan yooyu yow doo jox lu bari ñam ah. en plus doo àtte ci ñun ci njub <laughs> tay mooy gis nga de waxoon naa la magum arab la <laughs> waaw moom li mu xalaat lay wax gis nga sans embâche saway amul benn obstacle bu koy teree wax lu mu xalaat alal ju bari doonu ko jox ñuy waxati yow doo àtte ci ñun lu jub léegi bu mu waxee lool fa xadiba Umar Seydina Umar daal di mer quoi radiyallahu anhu hatta hamma an yuqa bi Seydina Umar radiyallahu anhu daal di mer ba nar ngadd wala dóor ba eh, yaram boobu mu doon yor tuutee des mu ko yaram. waaw way ba ni muy amee yitte kii parce que lan moo tax est-ce que rek mooy li mu incarné ak tamit xam na ne kii li muy wax demewul lii ah nit nag man ngaa ñëw xam nga yow bu dee yonent bi saa saam ci boppam gis nañ ko keroog xunay na la gisuñ fii léegi ci ci ci moom mooy séddale am ku jóg ne ko eedir maanul sa ma sa séddale gi benn maanu te amu ci léegi lan ngay xalaat koo xam ne taalibeem la moom dinañ duñ ko wax lu mel noonu eh, lañ wax yonent waaye saa salaam wal iyaadu billah ittaqillaha ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu dul wax ak waa ji nga xam ne moom lañ gisoon mawlaana ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu moom la wax te gisoon nañu ko waaw léegi way tuutee de Seydina Umar radiyallahu anhu bëggoon koo dóor yaram bi mu yor ndax xam na ne yow yeneen ci may nga xam ne moom lañ wax lool nga xam ne mooy sax ku ñëpp gaa ko jubóo jubal lan ngay xalaat kon Seydina Umar sawaay ne ko yow doo ñu jox alal yu bari ba pare yow doo àtte ci ñun njub Seydina Omar mer nar koo duur yar bi hatta hamma an yuqi'a bi fa qala lahu al-hurr léegi nag ah doomu frère Uyayna bi daal di intervenir muy al-Hurr ibn Qays mi nga xam ne ci conseil Seydina Omar yi la bokk ñi ko gën a jege te moo tax sax mu dugg fi mu intervenir xoolal lii wane boroom xam-xam ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jara nekkal boo ñaan surtout en tant que njiit rawatina fa qaala lahu al-Hurr al-Hurr ibn Qays ne ko radiyallahu xoolal yow njiitu jullit ñi gis nga moom ni mu wuteeg li bàyyi ci xam bi wax ah gis nga Uyayna bi ñu duggee lan la wax non seulement ba muy ñaan audience lan la wax doom ji ne doomu frère am doomu mbokkam mi islam lii ñaanal ma mu am ndigal hein hein ci li nga xamante ne fasta'zan lii inda hadha al-amir inna laka wajhan inda hadha al-amir ci jiit bee bi mu bugg see ci Seydina Omar lan la wax ya ibn al-Khattab <laughs> moom néew ko sax ay amirul mu'minin monsieur le président moo tax loolu ay teggin la amul li nga gis ñenn ñi nga xam ne da ngay gis ñu jàmbaare sax ñu jàmbaare ñoo xam ne wax dëgg sunnaa leen ñoo waaye dañoo xaw a rëcc teggin ñu mel nii da leen a xaw a rëcc jàpp nañ ne wax koo xam ne kilifa la nga wax ko wax ko euh, tegal ko kilifa comme ñu ne Serigne diw Serigne boobu kese dañ koy enlever ngir wante waaye yow fii dara. ñu naan Serigne Moussa moom moo leen noo waaye ko Serigne Moussa la Moussa dana la mu ñëwee naan Moussa waaw non non non loolu da ay teggin la yoo xam ne yoneen ko ne sax moo ñu ko jàngalaat Serigne boo demee ci sax Imam Muslim ci muqaddima bi introduction bi Sayyidatu Aisha nee na yoneen ko ne sax sax moom dane umir naa waaw dañ ñoo digal dafa xam nañ kan moo leen ko digal li a dëgër mooy umir naa aw umirtu qul wa umira uh, umirtu aw nuhitu qul wa umira fa zahiru raf'u ala ma ma shuhira waaw boo déggee hadis ab saxaaba ne umirtu dégg digal nañ ma wala nuhitu tere nañ wala nuhi naa wala umir naa yooyu boo ko déggee fa zahiru raf'u li feeñ te mooy li noot te mooy li gën a dëgër mooy ar-raf'u ala ma shuhira li nga xam ne moo gën a siiw ci waxu borom xam-xam yi waaw contrairement ñi nga xam ne comme zahiri yi naan non loolu c'est c'est possible keneen moo leen digal du yonent bi saa saa mais kan moo koy digle keneen ko du yonent bi saa saa mu ne dañ ñoo digal ñuy wàcc nit ñi seen place fi leen borom bi teg te yonent bi saa salaam jàngal ñu ko bi muy bind lettres yi ñoom Qaysar ñoom Kisra kan moo leen gën a nekk yéefér ñoom mu xaw ki suru Kisra Kisra pourtant yonent bi saa saa danaan day bind bismillahi irrahmani irrahim min muhammadin abdillahi wa rasulih sallallahu alayhi wa sallam ila kisra azim azim al-furs ila qays ila hiraql azim ar-rum gis nga tàmbalee en tête bi tudd yàlla li gën a màgg bismillahi irrahmani irrahim di tàmbalee ki nga xam ne moom moo borom yërmande gu yaatu gi te te fees te te daj ñépp mu ne min muhammadin lettre bii mu ngi jóge ci muhammad sayyidina muhammad abdullahi li jaamu yàlla wa rasul tay ndawam loolu moo doon lettre bi loolu la ci yonent waaye saa saa doon bindlu ba pare nee nag ilaa kisra lettre maa ko yónni kisra lu ci azimul furs ki nga xam ne mooy ki mag bi ci mooy seen njiit est-ce que la rek ilaa ruum ku doo xinziirul furs ne ilaa Kisra maa koy bind ci Kisra le cochon des Perses non wala iyaazu billaah te am na ñoo xam ne jàpp nañ ne ci diine lañ ne ñoom jàpp nañ ne façon wax yu mel noonu ngay dégg ñuy wax loolu du tëj gin ñi yonent bi sallallahu alayhi waaw wala xirdu ruum le le saint Jérôme non jamais yonent may sa wax loolu te ñoom ak ni mel parce ne mu ne azimu mooy ki nga xamante ni mooy kilifa ak Romain yi ka mag bi ca Romain ka gën ka gën a maggal ca ñoom mooy loolu mooy teggin yi nga xam ne gisoo saxaaba yi radiyallahu anhum ni ñoom woowe yonent way sa alayhi salaam ya rasulallah waaw sallallahu alayhi wa sallam mais Uyayna moom mu def daa ñëw ne ibn al-Khattab dugg si ñëw dafa daa ay attaqué kii wa waaw kii non daa dugg rek am audience dugg si bëri nuyoo salaamaaleykum xam naa rek moom da ngay imaginer scène bi quoi <laughs> si rek mu commencé ibn al-Khattab <laughs> yow ibn al-Khattab yow mooy Ibnul Xattaab la ko <laughs> waxu ko da xoolal doomu frère wax di fay naa war bëgg kaw dóor bi lan la def alxur fa qaala lahu alxur say naa alxur ibnu Qays ne radiyallahu anhu ne ko yaa amiiral mu'miniin moom mu ngi toog gis eh, Seydina Omar a ngi nag dóor bàyyi te xam bi yar bi yar mu ne ko yaa amiral way ngëm yàlla yi xoolal rek gis nga teggin gis nga tamit ñi nekk ci daara ji ñi newul ci daara ji bokkuñu waxoon naa la daara ji lu poy ni fu ñuy toog di fa jàngale mooy ñi nga xam ne ñoo takkoog sëriñ bi ñii takkoog yonent bi alayhi salaam taalibe yonent bi la alayhi salaam ba pare takkoog xalifa bi gis nga ñoom ni ñu mel ni ñuy wax yaa amiral mu'minin ñooñ nag ñoo war a nekk suñuy royukaay mais pas kaw kaw yi comme ñoo lay jóge ci kaw bi di waxe nii boo ñëwee naan way <clears throat> sama yoon new ci waaw président Abdoulaye Wade yow lu ne président lan la la nga naan Wade mi nga xamante ne nii du dara déedéet waroo waxe noonu loolu du waxu loolu du waxu dara waaw yow loolu du waxu teggin même bu dee àndoo moom ci dara waroo wax wax yu mel noonu waaw waroo waxe waxu yu àndal ak ci lépp waaw àndal ak teggin lépp dafa laaj teggin na léegi nag nit ñi loolu lañ xamul ñoo ko gisee kuy ku koo xam ne teggin kese sunna lay topp ñu jàpp ne sa waay la mais loolu la doon wax ne loolu mooy l'opinion ak ñi nga xam ne am nañu xam-xam sax mais dem nekk ay démagogue waaw toog ci xam-xam bi di wéye l'opinion ñooñu buñ la puus a mukk yow mi xam ba ngay waxe ko ñoom ni ñuy waxe mukk bañal parce que ñooñu waruñoo jiite dañ leen a war a jiite dañ ne yow yaay modèle bi ndax yaa yor xam-xam del doxe xam-xam waaye bul toog ci xam-xam bi du doxe ñi nga xam ne moom la ñépp di wax ci réseaux sociaux yeeg yooyu nga xam ne ay ay ay bërit ak ay nekk fi di jaay révolutionnaire ci loo xam ne teguwul ci xam-xamu yonent bi alayhi salaam ku yor xam-xamu yonent bi alayhi salaam baroo yow ak ki ko yor même bu dee jullit la ne waaw gis nga alxum gis nga xoolal gab différence bi entre Uyayna li mu waxee ak doomu frère am bi li mu wax. ibn al-Khattab la Uyayna moom mu jóg yaa amiral mu'minin yow njiitu yàlla way ndum yàlla yi. inna allaha ta'ala qaala li nabiyyihi mu ne ah borom bi nga xam ne rek kawe eh, eh, eh, kawe na te yéegut qaala wax na li nabiyyihi wax na yeneen tàmba alayhi salatu wassalam allah gis nga de lan la ko wax ci alquran xudil afwa bil urfi wa a'rid 'anil jaahiliin te suuratul a'raaf aaya al-Hurr fàttali Seydina Omar bi meree ba yor yar bi nar koo dóor yey na mi nga xam ne wax na loo xam ne du avance noo kes mais mooy li mu wax demewul Seydina Omar radiyallahu da dafa dëng est-ce que dafa dëng wala yaa billah koo xam ne nit ñi sonn nañ sécheresse bi am mu privé boppam xañ boppam yoo xam ne mën na koo amal boppam mu ne dootul lekk yàpp tere na boppam fekk jullit ñi affaire bi rétablirul da doon du nelaw di wër dëkk bi di xool sonn waaw gëléem daal di rëcc gëléem. rëcc ci ci ci ci ci alalu ci ci alalu zakat yi Seydina Omar radiyallahu anhu daal di daw gis ko ci naaj wi mu mu daw topp gëléem gi ngir di ko dàqi ba Seydina Ousmane gis ko di ko interpeller mais looy daw ci tàngoor wi nii mu ne ko daa am benn gëléem bu rëcc ci zakat yi ci gëléemu jullit ñi te damay ragal yawmal qiyaam borom bi du ko laaj kenn man mii la koy laaj ndax maa leen jiite woon waaw loolu tax yooyu yow ki des yooyu yëpp waaw nga xam ne da ma ñëwoon ba daanaka boo ko xoolee da nga koy yërëm gaa yi ne waaw am na ku ñu romb de muy nelaw fële ca buntu ba ba ci benn ci buntu dëkk bi ci suufu benn garab ñu ne ko moom la waaye dina nga ne non amirul mu'minin ni ñuy dégg ndax naa l'islam dëkk yu bari Perse fo Perse daaneel nañ l'empire Perse Kers Romain soldat yu jullit ñi waddal na ñeen gaa yi fële Rome Rome Byzance gaa yi yéen ñàkk Jérusalem ñàkk territoire yu bari ñu waa yi ñëw mooy moom mu ngi xalaat ci boppam mais César Qaysar Hiraql boo ko fekkee ci palais yi wala sax mu jëm benn région nii mais ni ko gaa yi di tere garab yi nekk fu ne mu nekk koo xam ne daanaka c'est intouchable ba nga ko jege moom loolu lay xalaat ay Kisra Palembang bu ñëwee ñu koy yow fan ngay jaar fu ay garde la moom mu ñëw di laaj kan moo jiite ki nga xam ne moo moo daaneel ñun ñëpp na muy jullit ñi ana seen gaa yi ne ko romboo benn waay ca bunt ba bi ngay ñëw moom dafa génnoon jaar moom est dañoo moom. ñun déedéet man damaa romb dañoo romb ku tëddee naaw ci suufu garab ñu ne moom la nag ba mu ñëwee waa ji gëmewul affaire bi quoi ci la doon wax ne yow moom adalta da ngaa ci li ngay li ngay def da jiite nekk ku maandu ba nga maandoo nag sa xel dal sa lépp dal moo tax ba nga tëddee fa nam ta naaw nga mën a tëdd fii di naaw non. dangaa àtte xakamta fa adalt dangaa àtte nit ñi teg ci njub loolu moo tax ba nga tëddee fii nga mën a nelaw ci suufu garab benn garde jagaw ci buntu dëkk bi nit ñi kuy dugg sax yow lay njëkk a ko xam sax mooy kan bu dee masu kooku imaginer hein te li arab yi di wax alxaqu ma shahidat bihi al dëgg dëgg dëgg mooy li nga xam ne say noon noo dem ba seedeel la ne waa nag wax dëgg yàlla ñu tudd dëgg la ñoo ñëw ba ne sawaay de daa atti daa atti ñi teg leen ci maadu de moo tax mu mën a tëdd fii dina law ay way ñii ñoo kii mooy ci jub oo yee na parce que lu tax moom mu mooy waa ji jubul Seydina Omar yow doo ñu jox lu bari ah. parce que moom dafa bëgg moom yi mu bëgg daa war di ñëw rek di laaj lu mu laaj ci alal li ñu jox ko comme ni mu ñëwoon Seydina Abu Bakar te ñoo xam sa radiyallahu anhu ne ko damaa nga daggal ma fee suuf see yëpp nga def ko sama tur ma moom ko Seydina Abu Bakar laaj gaa yi ñu ne waaw waaw garaawul man nga ko jox bu jox moom yu mel noonu la bëgg te yu mel noonu Abu Bakar te ñoo war a ñëw mu dayee moom mu xotti këy ko bind xotti ko <laughs> yooyu comme que yooyu xanaa du moo mooy nga gis ñenn ñi mën nañuy ànd ak nit wala ñoom ñoom daal fekk seen ceeb ngi nii yaa ngi defaral liñ bëgg yow moom yaay ci kii mais boo boo tegalee yoon kese ñu commencé la mere loolu nag warul a tax yow nga dévié wu yow njiit bi warul a tax nga ne war na naa dé bul yaa nekk ci dëgg moom na mer grawul grawul ànd ak dëgg na mer parce que ay nekk fi naan daggal nañ la terrain sàngam nguurdee ko moom yow nga jox ko jox ko waa parti rek yooyu wala yu mel noonu moom gars yi loolu lañ bëgg nga ne defuma gars yi ne waa baaxul kii wala dañ koo fal bam kii mu commencé nga ne continuer li nga nekk Seydina Siddiq na ci tax mu def ko leer daa laaj moo tax da ne man damaa laaj nii damaa laaj sama conseil yi fi ne ne lan ngeen xalaat ci ma jox kii xam nga ne mos kooku sori na suñu gaa yi nga xam ne dañ leen di jox ñu jiite dagg ci terrain di jox seeni mbokk wala ñu bokk ci parti bi jël suufu dëkk bi yépp moomale ko seen mbokk fi baax yépp ñu gaaw tabax ko ñoo xamante ne nii amuñu woon xëy yaa cinq ans ñu nekk ci nguur gi nekk milliardaire yow fu ne nga am fay terrain loolu xam nga ne loolu jubul waaw képp ku taxaw naan waa mais Siddiq def waa ndox yàlla daa hadal kadib tegal sa nax wu ngay wax yow yaakaar nga ne benn yoon lan doon joxe ban intérêt la ci am dara waajee ñëw ban ko yey na daa ñëw wax ko ne ko damaa soxla suuf sàngam damaa bëggoon nga jox ma ko Seydina Siddiq ñëwul ne ko waaw jox na dane conseiller yi lan ngeen xalaat ci loolu biñ ne ko waaw mu ne kon nañ ko ñun kii ñu bindal ko këyit muy wane ne moo ko jox Seydina Omar radiyallahu anhu daa xotti këyit gi